léegi mu ne kon lool mooy bu ñuy dem léegi nag bu ñuy delluwaat wa idaa rajaa qaalahunna leen di wax comme lii waaw léegi benn kese lañ ci wax léegi aay bu ne nag ñu wax ci ñetti yoon léegi booy dellu dem ca voyage ba yëy ñibbisi war a war a rek cette fois-ci def beneen côté bi mooy léegi nag maa ngi delluwaat ci sama réew wala maa ngi delluwaat ci sama gox wala sama village wala sama wil nataal ba nga xam ne wala sama fa nga xam ne foofu laa foofu laa sax foofu laa euh, cosa wala falaa falaa dal falaa nekk bokk voilà lii damaa ñëwoon fii rek ci tukki maa ngi ñibbi booy waaye ñibbi nag nga waxaat allahu akbar allahu akbar allahu subhaana allazii saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haazal birra wattaqwaa wa minal amali maa tardaa allahumma hawwin alayna safarana haadaa watwi anna bu'dahu allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal xalifatu fil ahl allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i as-safar wa ka'aabati al-manzar wa su'il munqalabi fil maali wal ahl léegi zaada fiihinna da koy wax ba pare xaalawunna wa zaada léegi nag yii lañuy wax ñetti yoon aayibuna taibuna aabiduna li rabbina haamidun wala nga ne taa'ibuun aabiduun li rabbinaa haamiduun voilà wala nga ne dañuy delloo waa koon lañu taa'ibuuna waaw borom bi daa bëgg ah, comme lam waxoon lam taggawoon Seydina Ayyub innahu awwaab dëgg dëgg moom delluwaa koon la ci boromam aayibuuna waaw Allahu akbar waaw aayibuuna waaw waaye aayibuuna ñu ngi dellu te suñu gox ya fañ jóge woon boroom bi nga xam ne mooy boroom xéewal ci moom lañu jóge woon ci moom lañ dañuy dem moom lañ àndal te fañ jëmoon moom lañ fa fekk waaye bu ñuy delluwaat suñu koñ kër yo aay bu ñu ngi nii di delluwaat ci suñu kër yo waaw waaye ni ñuy delloo noonu ca yàlla la ñuy dellu aay bu na taay bu na bi ñuy dellu nag ñu ngi tuub ndax kat du ñàkk suñu tukki bi am na loo xam ne waruñu ko ci woon a def def nañ ko ci ay rëq-rëq yoo xam ne yenn yi ñoo ko tey ndax bakkanu doom bu aadama <laughs> waaw rebelle rek <laughs> yi yàlla tere nga def wala yoo xamante ne tayoo ko sax waaye ta'ibuuna kon nag ñu ngi dellu ci suñu borom di tuub da aabiduuna di yeesalaat suñu njaamu moom képp waaw li rabbina hamiduna suñu borom képp nag moom la ñuy sant mi nga xam ne moo ñu may ñu entreprendre voyage bii def voyage bi bëgg nii di delluwaat ci suñu kër ya ayibuna kon nag li rabbina hamiduna moom lañuy ñuy sant moom suñu borom tabaraka wa taala kon affaire baago kon ñaan baangoogu <laughs> nañu ko jàpp waay <laughs> bii am na solo moo daal imaamu al-Hafiz an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih imaamu Muslim ibn hajjaj mu ne wa fii hada al xadisi nekk na ci xadis bi istihbaabu hada dicre inda ibtidaai l mu ne nekk na ci xadis bi soppu tudd di ñaan-ñaan jii di ko sikkar di ko wax inda ibtidaai asfaar bu ñuy tàmbali façon tukki yëpp kulliha boo leen seet amul boo tukki bu sori wala tukki bu bu jegalaat lépp ci yem yëpp façon yëpp wala aj laa jëm wala doo man fa ma jëm du ajaan ah. waaw ay ay damay xarit seeti wala damay dem ngir liggéey ngir jàngi ngir nangam loolu lépp benn la waaw waaw waaw man am naa laaj de <laughs> ah, may dem defee tukki mooy yàlla nag ah, c'est-à-dire ah, saay <laughs> saay xam naa nga ko <laughs> ah ay mbooloom bandi lañ yoo xam ne dañuy entreprendre benn braquage dëkku fii ci Dakar waaye dégg naa am na conteneur boo xam ne gaa ngi koy wàcce Fuuta te fañ koy wàcce noonu fa mu koy wàcc dese naa bari sécurité xaaral ñu dem bañ yére ñu yulli leen waaw def suñu gang bu rëy yor suñu lii ci ay larma <laughs> waaw daal di dugg nag ci désert bi waa mais boobu ñun bu ñuy dem ah comme koy jullit lañ nag malgré tout nag <laughs> est dañuy wax lii ma ne la saay yow de toute façon premièrement dañ naan la yow yow nan lay waxee dégg ñaan gi li muy wax yow hein yow dégg nga ñaan gi li muy wax allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa yow borom bi yàlla na nga ñu may ci suñu tukki bi li nga xam ne mooy yiw ak ragal yàlla yow ragal nga yàlla yow boo ragaloon yàlla di nga dem di def lu yàlla tere bu doon yaa ngi seet yàlla ak taqwa di seet yàlla di teet yàlla ci say mbir ba di taqoog ay digalam di sori ay tere yow di nga dem di jël entreprendre lu mel nii tuuka waay dañ naan la é sa tukki woo dafa xaraam waroo ko def waaw nga ne ma mais léegi moo dee na dama dama dama naa ko def naa ko naa ko ñaan dañ naan la arrête waaw ñaanal mais bul dem <laughs> bu la neexee waaye boo ko ñaanee c'est pour tukki tukki boobu ah parce que tukki xaroom nga nekk way waaw amaana sax yow ñaan ni ko ñaan mu delloo la dañ naan la léegi ñaanal ndax kàddu yi moom boo ko déggee war na laa zajru quoi waaw ayaay borom bi subhaana alladhi saxxarana hada wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina la munqalibun te dam jeexale te ci suñu borom lañu ñuy dellu la ñuy dellu yow xalaat nga li Taawus wax keroog <laughs> rahimahullah al imam que képp ku nekk nag bu waree ab waruwaay war naa xalaat bi nga xam ne ci lañ koy yeb ci waruwaay moom di ko suuli di ko yóbbu boromam yow di nga def yow xalaat nga lool bu ngeen demee këlbite ci yoon wi nag noon nga bëgg a deewee waaw te yubaasul maru ala ma mata alayhi nit ki dañ koy dekki di kaw la nga xam ne moom la faatu ah tu dekki dekk un braqueur en chef wala iyaazu billah baal sa caaxaan yi nga naan lan te tukki woowu dafa xaraam waaw bu fi génn di def loolu waaw waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> léegi kon al imaam an-Nawawi mu ne kon rahimahullah kon lii dañ ko yoonal soppu ñaan gi ci bu ñuy tàmbali entreprendre bépp façon tukki waaw mais du dem kese ah fi mu daa mais booy booy tukki parce tukki du dem kese ñëw bi tamit tukki la tudd waaw loolu moo tax mu ne da ko doon wax wa idaa rajaa qaalahunna mooy wa idaa rajaa min safarihi te loolu mooy yow bu ma jógee imaginer Ndakaaru dem Koumpentoum waaw mais bu ma jógee waatee Koumpentoum di ñëwaat loolu du safar bu dee tukki tukki la aller retour mooy ñaar it bu koy wax lañ sopp nga wax lii. léegi nag booy dellu nag suuf ki dañ ci yokk ayi bu na ñu ngi nii dañuy dellu ca suñu dëkk waaye waaye di dellu ca borom ba ndax moom ilallahil marja waaw dellu waaye ba dëgg-dëgg ca yàlla la waaye nag may nañu fii ñu delloo di nii ci suñu kër ya waaw taa ibu di tuub. abiduna di ko jaamu moom dong li rabbina ñeel suñu borom hamiduna moom la ñuy sant al imam an-Nawawi mu ne rahimahullah mu ne waqat jaat dëkk na fii azkar ñaan booy tukki azkarun kathira ay ñaan yu bari jamaatuha daje naa leen dajale naa leen fii kitaabi al azkar dajale naa ñaan yo yëpp ci téere ba nga xam ne mooy al azkar di al al muntaxab min kalaami sayyidil abrar waaw <laughs> foofu nee na dajale naa fa yooyu waaw ñun nag dañuy doyloo yi yi nga xam ne moom la indi fii rek doy nañu waaw parce que euh, buñ boo ci mokkal rek baax na boo ci mokkal fii mu ne saa booy dem di ko wax moom dong wala boo ma nee yeneen yi nag day gën waaw day mooy nuuru na laa nuur la waaye képp koo xam ne moom euh, bu mayul du man dara mooy dañ naan ko yi fexeel nga mokkal ci benn waaw fexeel nga mokkal ci benn boo xamante ne nii moom ngay wax waaw nga xamante ne saa booy génna ci rek di voyage yi yow bu ko defee nga daal di wax ñaan bii waaw këy waaw waaye nag euh, euh, bu fi nekk tayel naan bon ñaan bi wala bu dee nit la woo xamante ne tamit parce que ñaan yëpp ci yonent bi saa saa la tukkee mooy bu dee nit la koo xam ne comme léeg-léeg suñu jamono ji nga xam ne ñun tàyyal dañoo yomb walla iyaazu billaah ci wàllu jaamu yàlla ak lu jëm ci mbiru euh, diine <laughs> c'est triste mais c'est comme ça il faut pas di nooyal mbir yéeg di tourner autour euh, du pot ak yooyu yëpp day tax bu ñu wax liñ demee mooy tàyyeel boo seetloo lépp lu jëm ci diine ci ci wàllu kii li nga xam ne mooy diine ak tayel da cee yomb suñu doomu jamono waaw waaw wal iyaazu billah ñoom nag laa xam waaye ab na avant ah bul yaakaar ne avant amul woon de waaw <laughs> waaw Imam An-Nawawi al-Azkar chapitre mooy dix fi mu def kitaabu azkaril musaafir foofu la indi yi dajale fa ah, yi nga xamante ne mais boobu daa wax ba commencé istixaara ak après euh, euh, azkar yi ngay ñaan ginnaaw bi nga dogoo dangay tukki ak bi ngay génn sa kër boo génnee ngir tukki ak tamit sàkku wasiya ku a dénk ci wàllu waa yiw ak yu mel noonu euh, yooyu la ko fa dajale hmm. ku ci bëgg lu gën a kii nga dem foofu mais fii bunt bii dina ci indi loo xamante ne dinañu doy euh, euh, sëkk waaw ah ay baabu maa yaqulu al musaafir ba'da salaati subh baabu maa yaqulu idha ra'a baldatahu baabu maa yaqulu ida qadima min safarihi fa daxala baytahu maa yaqulu liman yaqdamu min safar liman yaqdamu min min safar maa yuqaalu liman yaqdamu min ghazwa ainsi de suite yu mel noonu mooy yooyu lafa al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di indi foofu waaye loolu ci al adkaar al muntaxaba min kalaami sayyidil la Labruyère moom la ko def foofu waaye ñun baax na ñun fii ñu nekk nii baax na alimaam dina ci indi loo xam ne fii kifaaya kon mu ne dajale naa ko ba am na ñaan yu bari dajale naa ko ci téere boobu al azkar dañ ciy xam ne al azkar la njëkk a def kon euh, um, sharh minhaj bi waaw léegi après bon lam fa kii dafa kii quoi dafa dool leeral comme ni leerale fii ci euh, baat yi fii ci Riyad bi kon benn ñaana ngoog boo xamante ne daa am nag fiq bi ah, du du'a ah, gis nga mooy di dégg ñaana yi yone saa sam di digle da nga koy dégg mooy boo manoo ñëw na borom bi allahumma inna nas'aluka fii safarina hadha al-birra a taqwa ba pare di entreprendre li nga xam ne mooy eh, eh, di di def tukki boo xam ne tukki bu xaraam la comme li ñu wax sànq waaw nan ngay ñaane yàlla may ñu ci suñu tukki bii li nga xam ne mooy yiw ak ragal yàlla ba pare ngay def loo xamante ne yàllaa ko tere ta leer la nañ waaw ba pare nga bëgg koo def nan ngay demee naan biir si nga jëm wala ay caafi jafi caaxaan yooyu ba pare yow yow ba pare nga naan euh, allahumma inna as'aluka fi safarina min Dakar ila Paris ila Paris al birra wa taqwa saay ba sa caaxaan yi wa min al amali ma tarda ak ci jëf loo xam ne da koy gërëm yow yow yaakaar nga ne sa loolu ngay def jaxasoo góor ñi jigéen ñi tambal tambal yeeg yow yooyu ngay defi nga xam ne tierce bu ci avion bi daw bàkkaar li lay bindal yaa ko tey ba pare nga naan wa minal amali ma tarda kon mooy dangay ngay fexe di takkook di takkook digalu yàlla yi tey sore ak tere bi waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noon wa watwi an na bi ne allahumma hawwin alayna safarana hada yàlla yàlla nag ñu yombalal suñu tukki bii loolu bokk na ci fiqhu du'a da ngay déggee fiqub ñaan gi nga xam ne mooy ñaan gi yoneen saa salaam di di ñu sa di ñu ko jàngal mooy lépp loo xam ne tamit yow sa côté boo ko defee sa tukki bi woyof bi boo nga def ko nga ne ma c'est-à-dire ma wax nañ ko fii passé ci jataay bi ñuy ubbi bo kitaabu aadaabi safar beeg yooyu bi ñuy wax ci yooyu yow mënoo ñëw ah yow defoo benn révision sa oto yi sa oto bi nga war a yóbbu au lieu nga yóbbu ñu xoolaat pono yi xoolaat kii sa yoon nawu ci te distance bu sori ngay jóge yow yaa ngi jóge ndar war a dem Casamance te xam nga tali bi ni mel yow yaa ko gën a xam waaw sa oto bii nga yor yow oto bi daanaka yow ça fait quatre ans xooloo ci dara ba pare nga bëgg a jóge distance yu sori yooyu sawaay dafa am yoo xamante ne nag yow booy ñaan yàlla na la fekk tamit fiqu doa daa am quoi ak tamit tegginu al axzu bil asbaab bi jàpp ci sabab yi waaw manoone allahumma yi sama borom hawwin alayna yal na nga ñu yombal suñu tukki bi te lépp lu koy yombal yow defoo ko waaw ñuy wax ba pare gasoil amoo ci lu doy yow mu leer na le ndar ba Casamance moom gaa yi buñ nee plein la plein ngay def ngir mën a àgg yow nga def demi plein te yow wóorale boo génnee ndar gii ba dugg Louga ba génnaat di nga traversé àll boo xamante ne ni station service amu fa amoo fooy amee gasoil yow dafoo ci dara te du yoo ay bu ay ay ay ay ay yoo xam ne ci gasoil toog sa yoon newu ci ba pare nga naan hawil yow boo demee crevé bu ne ah man de jaaxle naa oustaz waa anu oustaz waaw salaamaaleykum waaw waaw man de ñaan bi ma joxoon keroog mais moom laa ñaan maa ngi nii crevé quoi mais après <laughs> maa ngi nii bokk fay fay damaa fay waaw. sandra waaw loo paan nga ne gasoil léegi gasoil yow yaakaar nga ne. yàllaay ñëw di la duyal gasoil quoi <laughs> non mais ñun tamit dañuy fontu léeg-léeg mooy mbir booy ñaan dara da ngay nekk tamit ca la ngay ñaan la tax mu réaliser wu dañ ciy nekk loolu mooy al axdu bil asbab waaw jàpp ci sabab yi waaw te xam ne nag lu ma ci jàpp-jàpp c'est pas sabab yi ñooy tax ma am wala ma àgg fu ma jëm waaye yàlla mais nag borom bi teg ginoog sa borom mooy li nga xam ne moom la teg ne ku bëgg lii jaaral fii nga jaar koo te di ko ñaan mu yombalal la loolee ak boo ci jotee barke ba kay ba ba kay am waaw kay kon nag yooyu dafa am solo quoi sànni sa bopp oto boo xamante ne nii yow Dakar gii rek bu fiy daw di gëq rek <laughs> waaw di sëqat kese la fi nekk nga bëgg koo jël yóbbu ko Touba yaa ko tey yow yaa ko tey quoi <laughs> way <laughs> léegi nga génn yow génn ko sax euh, mbaawu mbaaw ngay yëndagoo ko sa waay sa oto bi fay <laughs> mais yaa ko tey nga naan ñaan naa pourtant nee na allahumma hawwin alayna safarana hada quoi ana la waay yow sa wat <laughs> watu an naa bonda nañ jàll ci bopp te nga ñu lemal ñu mbir mi mooy loolu tamit baax na ci bu fàttalikul jamono yi yeneen tubaab saa saam doon wax naan nañ na ci ciy privilégié ngir di ci di ci tukki loolu day ci bàyyi xel waaw parti ci guddi gi loolu baax na ci waaw nga xamante ne nii Eh, borom bi da ci lem li nga xamante ne nii mooy distance yi aleykum bil durja fa inna al arda tutwa bil layl gisoon nañ ko hadith 964 chapitre 178 baabu aadaabi sayri wan nuzuli wal mabit loolu it nga ciy bàyyi xel jamono yooyu loolu lépp dafa bokk ci dégg li nga xam ne mooy ñaan ko fiqhu du'a waaw may privilégié jamono yi nga xam ne ci laa sawar ci laa xam ne tamit oto bi wala mbaam mi ma war wala fas wi wala gëléem gi ci lay gën a ma exploité jamono yooy ta ban jamono ji nga xam ne jamonoy tàngoor la canicule mu ngi tàng jaar waaw à une heure ma ñëw bëgg cee kii affaire bi di suffoqué waaw bu dee oto sax daanaka oto baa ngi tàng jër arkaan yëpp kii moteur bi di sens mais sa waay watuwe am naa boona <laughs> doo bañee mooy de nga taxaw na affaire bay sax nga ubbi capot bi nag taxaw fee di xaar mu sedd loolu yaa ko def voilà waru bi doo rek naan pourtant waxoon naa wop wi an naa boo da xuuk waa ñu ne la yi dafa am waaw <laughs> waaw waaw te allahumma anta saahibu fi safar ñu jàll ci lool yow yaay ànd na doo ci tukki yaay ki nga xam ne yaay ànd ak ñun fu ñu man di nekk loolu day tax ah ndax tukki léeg-léeg am na ñun ñoo xamante ne bu ñu tukkee caay-caay da leen di yomb parce que dañ naan bon man fa ma xamoon ñu ma doon surveiller kenn surveiller tuma fa fii nga xam ne xaw ma fi kenn kenn xawuma fi lu ma neex toj dëkk bi eh, sawaay yi lan eh, sawaay man daal fii sama neuf carré bii nga xam ne moos man kese man man naa fee fii nga xam ne ci Europe wala États-Unis <laughs> wala Australie gii ma nekk nga xamante ne fii sawaay <laughs> way way yow quelque naar laa seen fee xam ne jullit lañ waaye xamuñ ne sax jullit laa du eh, ñu fi kenn man daal lu ma neex laay def de toute façon koor gi moom <laughs> kooru gàlle laay dóor damay lekk sax ci mbedd mi après kan moo may wax dara kenn na ma fi xamut waaw loolu nag yow bu dee ragal nga yàlla xam ne allahumma anta saahibu fi safar mooy kiy ànd ak yow ci tukki mooy borom bi yow génnoo ci saytu borom bi foo jaar ci kaw suuf foo man di in lam takun tara fa innahu yarak day dikk waaw day dikkaat bu dee ne yow gisoo ko alhamdulillah na la leer ne moom borom bi mu lay saytu mu lay gis kon allahumma anta saahibu fi safar lépp loo nar def ak ci ñaawteef ah nga bàyyi xel ne ah borom bi de wa huwa ma'akum aynama kuntum de <laughs> te mooy as-saahibu fi safar te ñaanoon naa ko kon nag ah na am kersa nag mu may gis may def lu ko naqari waaye wal xalifatu fil loolu mooy sama njaboot du ma nekk dem di paniquer ah man de naa nga ma naa yàlla nga ko bàyyeel yow yaa dàq a surveiller wala yàlla boo dàq a jàpp nga ne daal yow sa njaboot boo fa newee sa xel daal lépp dina dox léegi nag boo leen bàyyeeg yàlla nga jàpp ne dara du dox wal xalifatu <laughs> fil lool loolu nag mënoo ne eh, kon yàlla mën nañ ne yàlla mooy al xalifatu ñoom déedéet <laughs> ah xalifa bi yàlla déedéet loolu mooy lan <laughs> déet waaw borom bi moo lay wutu ci sa njaboot waaw waaw mooy alxalifatu fil ahl mooy ki fi nga faat doog fa nga ne borom baa fa ne waaw fi nga ne mu ngi ànd ak yow boo fi jógee la nga bàyyi sa gannaaw borom bi génnul ci say doom wal xalifatu fil ahli mooy ki nga xamante ne mooy manoo ne asmaullah yi kon nañ ci dugg hmm? alxalifa yaa <laughs> alxali ñu ne mooy yàlla déedéet <laughs> déedéet <laughs> fil ahli ci kon ñoñ ñi waaw moo tax doone yaa ah, ah, mooy saaxiba kulli najwa waaw képp kuy déeyaate borom bi mooy ki nga xamante ne nii li wikkaloo borom bi moo ànd ak jaw waaw waaw ma'iya nga xam ne doo ko kenn du ko rëcc kon wal xalifatu fil ahl borom bi mooy ki nga xamante ne mooy wutu nit ki ci njabootam waaw léegi nag nga ñaan sa boroom waaw yi nga xamante ne moom de toute façon ça ne dépend pas de toi dara nga ci manul dogalu yàlla la ak li nga xamante ne en général tukki noonu lay deme mooy ay coono ah, nga ñaan borom bi mu daal di la koy woyofal illa musal ci tar tar yi tukki am na ñoo xam ne ñuy tukki bañ demee daanaka la leen taxoon a jóg sax duñ ci nekk tellement dañuy dem feebar parce que bon ñoom euh, fii nii ñu ñëw nii air bi ak tamit climat bi Euh, approprié wul ak ñoom dara waaw munaasibul ak ñoom waaw moom daal man de Europe gi soj kese laa fi ne te masumaa soj man Sénégal masuma faa soj mais fii te soj yu garaaw soj bu ma sojee du man dara bu mu fi ñëwee ba léegi ay weere gi waaye ma ne du dem léegi sax taluma ko waaw mais day mel ni dañ maa dóor ay ay <laughs> barre de fer quoi xam nga ma tartar la ci tukki <laughs> ci yoon bi waaye ba nga àggee <laughs> waaw kon loolu da ngay ñaan ci loxoy yàlla la nekk mu daal leen koy woyofal waxta safar wa ka'abatil manzar waaw waaw mettitu hein yoo xamante ne dama ciy jële loo xam ne dama ciy am toroxtaange dama ciy dal wala loo xamante ne vraiment dinaa ci am ak gàcce lool wa ka'abatil manzar ca fu ma jëm ca la may gis ak sama xar kanam ak yëpp waaw yal na loolu lépp bu ma bu ma fekk fa ma jëm yal naa fa fekk jàmm waaye wa su'il munqalab yal nag ma dimbali musal ma ci ñaaw téefu dellu waaye dellu la ma fekk la ma bàyyi woon mu baax lépp yàqu waaw man daal sama doom yi gan daal ba ma demee tukki ñëwaat xàmmeetuma leen non seulement amuñu bi yar mais diine xamatuñ ci dara la ma leen jotoon a xamal sax dafa mel ni sawaay beneen disque dañ koo effacer defal leen beneen te caaxaan képp lañ nekk xam nga loolu metti na ci xolu nit parce que yaa leen bàyyi foo xamante ne caaxaankat lañu moo tax il faut pas foo dem nga bàyyi leen fa nga nga seet fi ngay kii waaw am na yenn fam yoo xam ne moom du du du du ñoom conscient wuñu ci sax mais dañuy fo rek waaw bàyyeeg gone yeeg télé bi rek tout ñoom ñu nekk ci liñ nekk duñ leen xamal dara xattaa dem leen du ji sax buñ leen koy wax sax nga xam ne ñuy sérieux loolu boo fa bàyyee sa doom un mois wala ay vacances nga dem bàyyi yóbbu ko te kër gu mel noonu yow bu respecté woon affaire yële gis nga boo moytuwul bu ñëwaatee <laughs> di nga rëccu lu taxoon nga ko fay yóbbu moo tax ay ñëw rek yóbbu doom seen loolu il faut pas il faut nga seet ci fan nga ko yóbbu ak ci kan nga ko yóbbu loolu dafa am solo ah waaw boo xamul nooy def nga jël internat yi bu dee Sénégal moom nga ne hé nañ nekkagul ci internat bi. mois laa fay def un mois mu na la ko jaral nga tibb xaalis joxe mu nekk foofu jàng alxuraan amaa la bi am voilà na la ko jarala ah mais famille yi nga bàyyi ko fi gars yi ku nekk ci sa bopp la nekk talul keneen bu nee ci kër gi dàq xale yi aywa dañoo sonn dañoo nangam fa kañ lañ leen di yar kañ lañ leen di xamal lu baax amut kooku boo fa bàyyee sa doom wallaahi boo ñëwee bu doon def nga ci moom dara di nga ko rëccu kon nag loolu lu ama am solo la waaw amul maire baa fa nekk rek waaw maire baa fa nekk mais maire bi tara tuji mel nii yëpp mën a pulen waaw te léegi moom li fi nekk mooy actifiage moo fi mbir mi ak écran yeeg yooyu waaw lañ leen di bàyyee rek ngir am jàmm loolu daa baax wala iyaadu billaah bu doon sax lu baax lañ ciy seetaan waa ay fokkese boo ñëwee alquran jam am xam la mu jonoon a mbokkal dara bu doon xaafis la mokkaloon na kaamil bi ba testé ko nga xool dara dootu ko xam presque waaw hatta ila kii ay ay ay ay ida shamsu ko werat tari dootul baax te mokkaloon na kaamil mi yëpp parce que yaa ko bàyyi foo xam ne non seulement du révisé te ñooñ ay caaxaan nañ xam waaw la nga defoon yëpp cassette ba nga defoon muy kasetu baax la gaa yi effacé def ci li nga xam ne mooy kasetu caaxaan walla yaazu billah kon ñaan bi am na solo ah waaw waaye gis nga booy dellu waaw ayi buuna ñu ngi nii di dellu du ci suñu ngóoraat voilà man de nangam déedéet bari nañu tukki du ñu delluwaat waaw waxoon naa la ba ñuy dem ba ñuy yéeg nit lañ tuddoon diw nangam waaye ba ñu leen di wàcce wala ñuy ñibbisiwaat am niiw lañ tudd kon nag bu la borom bi maye ngay dellu aayi buuna ñu ngi nii da di dellu waaw waaye nii ñuy delloo si suñu kër yi de aayi buuna ñu ngi dellu ci suñu borom taayi buuna di dellu di tuub waaw ci lépp loo xam ne rëcc rëcc bu ñu def la. abiduna moom dong nag la ñuy jaamu nag waaw lépp lu ñu fi def ci loo xam ne xeetu shirk la yàlla ñu ko borom bi jéggal ci taaibuuna ja waaye li rabbina xaamiduuna ñu ngi nii képp koo xam ne borom bi def na nga dem tukki bay ñibbi siwaat war ngaa sant sa boroom nag waaw mi la xéewalal defal xéewal yooyee moo tax nag sa borom dong nag xaamiduuna moom lañuy ñuy sant kon nag mu ngi noonu lool mooy xadiis bi bii di ñëw insha allahu taala ñu gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu daanaka xadis boobu noonu nañ ko ci boole parce que moom bii dañoo niroo wala ñu bàyyi ba bii di ñëw nañ bàyyi ba bii di ñëw insha allahu taala daanaka benn lañ rek ay quelques mots euh, la ci la mooy ci am ak soppeeku muy xadisu abdallah ibn sarjis rahmatu radiyallahu taala anhu wa arda afay nga ne ama soo ko dégg Abdallah ibn Sarjis <laughs> Sarjis al-Muzani ci waa Muzayna la bokkoon xamoo ko woon mosoo ko dégg <laughs> sahaaba <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wasbah lisam lañu gis kon bi di ñëw inshaa Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam